kon ñu ñëw fi nga xam ne moom lañu yemoon ci juróom fukkeelu laaya bi ak juróom ñeent fi suñu boroom doon wax fi nga xam ne seydina muusa alayhi salaatu wassalaam ci la ko Firawna daal di waxee ne ko mu yow nag yow daal ndekete daal yow daal yow daal nam moo te bëggoo lu dul daal génne ñu daal di soppi doxalin wi nga xam ne moom lañ nekk fii Égypte nangu mbir yi ci suñ loxo génne ñu lu dul nag te doo jaare woo ko fenn lu dul ci njabar gi nga indi na la leer ne nag man dinaa la indil dinaa la indil li nga xamante ne nii mooy njabar goo xamante ne nii mislee gu mel ni bii kon nag utal bés boo xam ne la ñuy daje sa rendez-vous boo xam ne du ñu ko wute ak yow it ma mu nekk zone boo xam ne daal ñun ñépp ci yem du sori noonu waaye it du jege noonu fu la neex rek defal suñu Seydina Muusaa ne leen man tànn naa bésub ind bésub feet bi bés feet bu rëy bi fa nga xam ne ca la ñuy taarloo ku nekk sol la nga xam ne c'est plus beaux atours li nga gën a rafet li ci ay yéeree ki soli nag yooyu ba tare ñu taaral dëkk bi fu ne ngir di ko feetu mu ne boobu laa soxla nag fekk ñu dajale nit ñi waaye ci yoor yoor lay doon du nekk ca jeexitalu feet ba ca lëndëm nga déedéet waxoon nañ la lii lu am solo la lii dañu fiy jàngal ne képp ko am yiw goo yor muy yiwu lislaam gii xam-xam bu la borom bi mu man daal di jox dénk la ko ginnaaw bi nga ko jàngee ut ko ngir moom daal di ko ci jaamu ngir moom du pour yow kese tasaare ko ci jaamu yàlla yi te amul loo ci xaj ak seen amul naan kii sama mbokk la moom laay xamal kee du sama mbokk sama yoon newu ci loolu du yonent bi alayhi salaam loolu du njàngaleem mooy xam-xam amul couleur amul kii sama doom la amul kii sama leneen la xam-xam bi pour képp koo xamante ne nii pare na ngir ut ko yow soroom ko teg ko sa loxo dafa nekk obligation bu ñëwee nga daal di koy xamal yi nga xam ne manu koo ñàkk xam amul sélection amul couleur amul kii fii la moom laa koy xamal li ma koy xamal muy ëpp li may xamal kay loolu amul déedéet mooy da nga koy xamal ñépp ku nekk nag selon sa yéene noonu lay jële li nga xam ne moom lay jël ci yow te bu boobaa ñi dëggu ñooy des bu boobaa ñooñu tamit waaye bu dul loolu xam-xam yii moom da nga koo war a xamale Seydina Muusaa teg ko ci pénc mi ne fi nit ñi gën bare bés bi nit ñépp di génne bés boobu laa ko kii yoor yoor ku doon tey mooy ne gis nga bu la borom bi joxee xam-xam bul nangu ñu lay tëj ci ay ngunoo ki ay néegu ñax ñu naan waaye ñoom oustaz yi fee rek ca der ba déedéet loolu mooy waxuñu xamul dara da ngay jël xam-xam bi nga yor amoo audience ci télé yeeg rajo yi loolu du ci dara jëlal sa téléphone wala foo man di enregistrer nga def ko muy lu leer teg ko ci internet bi fi nit ñi nekk Facebook yeeg yi nga xamante ni Snapchat yi ak gaayoo yi nga xamante ne nii ay ñoomin ñoomin ñoomin ñoom ñoomin YouTube yi foofu yépp dugal fa mbir yi mu bari fax foofu la nit ñi ne te loolu la ñu Seydina Muusa alayhi salaam di jàngal nii bi ko Firawna waxee waxu ko bon nañ bàyyi ci lëndëm gi suba ci lëndëm gi ñu nekk fa ba ah, non non non dane yawmu ziina bés bi nga xam wa ay yuhshar naasu duha ñu dajale nit ñépp fi nit ñépp di nekk man foofu laa bëgg sama diine ji di fa feeñ kon nag nit ñépp buñ nee ci internet bi ci yooyu du xalaat nga nekk borom boo xam ne borom bi am na lu na dénk ci xam-xam nga toog ci sa ruq naan man garaawul quoi duggal ci groupe yi bu dee man nga faa nekk yoo xam ne mooy nga leen di leeralal yi nga mën a leeral yooyu bu la ko borom bi mayee waaye du xel nga toog fële yow sa yoon newu ci loolu mooy nit kooku yeewuwul ndax yonente bi alayhi salaatu salaam noonu la doon doxale moo tax bi nga xamante ne ci lay woo nit ñi mais da doon dem ci foire yi gis nga Quraysh ba mu fa nee Makka zaada allahu tashrifan wa takrima da doon xool fi nit ñi baree ci marché yi dafa doon dem dem foire yi ay Okkal ay Madina ay ville Majaz yooyu yëpp ay foire la woon yoo xam ne marché yu mag yu arab yi dafa doon dem moom la Seydil Haaji Malik radiyallahu anhu di wax naan lakinnahu lam yazal yaqfu mawasimahum yarju min allahi awnan ghayra muttazimi mu ngi noonu mooy lakinnahu waaye moom yonent bi alayhi salaatu salaam liñ ko doon jànni ku mu woo ko koy jànni di ko di ko di ko sànnee xeer di ko puus di ko bañ a di ko jànnee ka ñàkk ke teer ke keer sax ak di ko ñàkk teggin yooyu yëpp taxul lakinnahu lam yazal masola den yàq fu mawaa simahum di daal di xeeñtu li nga xam ne mooy seen foire yi fi nga xam ne fa la nit ñi doon bari marché yi fañ doon ne fa la doon dem yar juumin allahi di am yaakaar nag ci yàlla amul yaakaar ci naan sama man en tant que jaam samay effort de déedéet ci yàlla aw nan ndimbal boo xam ne man na koo amee ci ñii muy woo fan la borom bi di defee nopp bu koy dégg fu ne mën na koo def ci ñi muy woo kañ la koy def loolu borom bee xam waaye daal dina dem fi nit ñi ne foofu mu fay teg li nga xamante ne mooy njàngale mi kon loolu lépp lii mooy sunna lii mooy xam-xam lii mooy li nga xamante ne képp ku yeewu tey nekk ci tànk yonent bi alayhi salaam yoon waa ngi nii ku ci newul nag yal na borom bi daal di ko ciy teg wallahu ta'ala alam kon nag bi nga xamante ne nii ci lañu ñëw mu ne nag fa tawalla firawnu léegi nag rendez-vous bi kon joxe nañ ko muy duhaa googale ca bésub feet ba fa tawalla firawnu firawna nag daal di nag dum daal di dëpp nag daal di dem mooy bi ñu joxantee fixé rendez-vous bi nag Firawna nag temps yooyu yépp nag mu ngi nag mobiliser lépp loo xamante ne moom la am nag ci ay njabarkat ci l'empire fii ci empire bi nga xamante ne nii nguuru Égypte gu yaatu gi Firawna daal di yónnee nag fu ne fil madaini haashirin bu ko defee nag ci yi nga comme ni mu koy leerale ci yeneeni saar ci gox yépp bépp gox foo xamante ne fa lañu xam bu xaabakat ba gën a rëy ci côté yooyu rek ca contrée yooyale ca gox yooyale nañ ko andi nu mu gën a gaawee ndax man Firawna maa leen soxla ñoom magiciens yi de kon nag fa tawalla Firawna daal di daal di du mooyu wane gannaaw ngir nag waajal li nga xamante ne nii mooy nag rendez-vous bee nag mooy temps yooyu yépp préparatifs yi nekk ci nan la ñuy dajalee les grands magiciens les grands ñi nga xamante ne ñooy njabarkatu Égypte yi de fa jamaa léegi nag mu daal di dajale kaydahu la nga xam ne mooy ay pexeem mooy ña nga xamante ne nii ñooy njabarkat yu mag ya summa ataa ginnaaw gi nag mu convoqué leen ñoom ñépp ngir bés ba nga xamante ne ni moom la Seydina Muusaa wax alayhi salaam te du bés boo xam ne bu ñu ñàkk xam na ndax bésu feetu dëkk bi la léegi nag ginnaaw gi nag mu ne leen kon nag ku nekk rek ci fanaaw na yebal fa ci njabarkat yu mag yi ne leen bés boobu na ñépp teew te na ngeen teel a teew bu ko defee rendez-vous ba ca yor yor bu ko defee ñépp ngeen teew mbir ya commencé xaala nag Firawna nag ne lahum bi ñu agsee ñoom ñëpp ñu dajale leen ba biir mi nag rendez-vous bi bésub rendez-vous bi ñëw na leen loo xaala mu wax leen lahum wax leen nag Muusaa di nga xam ne njabarkatu Firawna yi ci leen ñëw fu nekk gox bii gox yu nekk ñu jële leen fa bu doon Sénégal la dañu naan ñu daal di nga gis njabarkatu njàmbur yi bawol yeeg yi nga xamante ne Casamance yi yi nga xam ne Fuuta Jalon ak Fuuta Gee Fuuta ak nga xamante ne nii Ndar waa Ndar ak waa Kilikoro gaa yi yépp waa ndakaaru gaa yi yépp daal ñu leen di leen nag gaa yi taxaw waa maatam gaa yi ne jaax nag taxaw nag ñoom ñi nga xam ne ñooy njabarkat yu mag yi de bi ñu agsee nag xaala lahum Muusa Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam nag artu leen ak Firawna mii nga xam ne moo leen fi indi ne leen waylakum maa ngi waa toskare dina leen ñeel de mooy nag ah maa ngi leen di artu de laa taftaru bu leen nag bu leen fi nekk nag di duur de alallahi ci borom bi tabaraka wa taala kadiban aw nar bu leen fi nekk mooy mbir mii léegi leer na ñu ngi nii nag war a jublu ci mbir mi ñu xool kan moo feen di caaxaan léegi nag bu leen fi nar de mbir yi leer ngeen jaxase carte gi loolu laay ragal man Seydina Muusaa te na leen leer ne ku def lool toskare dina ko ñeel kayfa yushitakum ndax bu ngeen koy def suñu borom dina leen déjjati bi adabin ci mbugal moo xam ne dina leen dal ndax bés bu ngeen fi ñëwee fii nii mooy woo na leen way lakum toskare ñeel na leen mooy ne maa ngi leen di ah kon de toskare dina leen ñeel de laa taftaru ala allahi kadiba bu leen di duural ci borom bi dara bu leen ko bokkaale ci yéen ñii waaye lii ñu nar a def mooy woo na leen ba pare ak si nañ moom commencé na leen woo ndax woo leen ci diine ne leen ah bu leen bokkaale moom waaye comme que ñëw ngeen yée waaye lii ñu nar a def bu leen lëbëje carte gi de bu leen fi def loo xam ne mbir yi leer ngeen fexe ba lëbëje du ko léegi nag ndax bu ngeen ko fi defee te tamit bokkaale seen boroom ak kenn na leen leer ne dina leen alak déjjati leen ci mbugal moo xam ne moom la leen di teg waqat te dëgg-dëgg xaaba kuttus na waqat dëgg-dëgg wa xaaba daal dinay perta manif tara képp koo xamante ne nii daal dinay duural ci borom bi tabaaraka wa taala tey ji ndax képp ku ko mën a def foo ko man di defe na nga xam ne kooku mooy ki nga xamante ne moo perte fatanaza'u amrahum baynahum gaa yi nag gaa yi nag daal di waxante nag seen biir mooy nag ñu waxante seen biir ñoom ñoom njabarkat yi bi Seydina Muusa waxee lii Firawna ngi dëju nag ñépp toog les les officiels de l'Égypte les l'assemblée des gaa yépp ak population ak peuple bi askan wi yépp génn nañ nag mooy nag préparatif yaa ngi noonu nag léegi nag fatanaza'u amrahum ñu daal di waxtaan seen biir daal seen biir baynahum ñoom njabarkat yoo yële wa asarru najwa après nag la ñuy wax nag ñu ngi ko doon wax nag ndànk lañ doon wax di déeyante ngir rek bon impressionné gars yi nag ak nan la ñuy doxale mbir mi daal ñun les grands magiciens d'Égypte et de Pharaon mi léegi nag bi nga xam ne ci lañ déeyante noonu waxante seen mbir daal joxalante ay kàddu xaalu nag ñu ne nag ñoom jabarkat yi nag am kay wax ñoom ñu wax ñe seen porte parole ya ne in haadaani gis nga nag yéen waa yéen peuple yéen peuple bi yéen ñii nga xamante ne nii yéen a fi teew di fekk mbir mii ta bokk ci askan wi yéen la ñuy waxal di leen aartu in haadaani gis nga ñaar ñii nekkuñu lu dul la saaxiraani wat nañ ne ñaari njabarkat lañ yu mag a mag de yuridaani li ñu namm daal mooy an yuxrijaakum génn leen mir ardikum ci seen suuf sii di suufu Égypte loolu daal moo tax bi sihrihima te jaare ko nag li nga xam ne mooy seen jabar jii dee wa yadhaba ba pare ñu yóbbu daal di dem wóyal bi tariqatikumul musla seen tëralin seen yoon seen mode de vie bi nga xam ne moom la leen baay ak maam bàyyi loon ngeen koy doxe seen aaday maam yeeg yooyu nga xam ne ñoo yi gën a tedd te gën a màgg te gën a kawe nekk yoo xamante ne ay modèle lañu te tedd yooyu la bëgg daal di daal jël fi loolu daal moo leen fendi ñoom ñaar ñii fa ajmi'u kaydakum thumma tu saffa léegi nag bi nga xamante ne noonu la wax nag léegi nag mooy saxara yi am nañu ne lële mooy xaalu fatanaasawu amrahum boobale ñuy xuumtu wax lan daan seen biir daal di wax ay secret daal seen biir après daal ñëw xaalu in haadaani mooy ñenn ñi ci ñoom ñoo doon wax waa Égypte waaye tamit ñoo doon waxaale ñi nga xam ne mooy askan wi waaye di waxaale ñeneen ñi nga xam ne ci magiciens yi ci njabarkat yi tamit di wax dina leen nag ñaar ñii gis ngeen ñii mooy seen bu ne leen ñoom daal lii moo leen tax a jóg ay magiciens lañ ay njabarkat lañ ñoom dañ leen fee bëgg a dindi dal leen jële ci suuf si ba pare nag soppi seen tëralin wi nga xam ne wu baax wi te tedd bi seen maam yi ne woon fa ajmi'u kon nag ñun ñii bokk ci yéen yéen magiciens yi ak peuple bi kon nag dajale leen kaydakum seen ak li nga xamante ne mooy seen pexe na njabar gu gu gu set wecc na ngeen ko génne tay de summa tuusafaa ginnaaw gi nag ñëw leen ngeen def li nga xamante ne nii mooy ay sàppe raase leen bu ko defee mu gën a impressionnant nag xaar waqat aflaxat dëgg-dëgg gaa yi ne tey de texe na man al yawma tey man istan laa ku féete kaw ci ñun ak moom rek kooku mooy ki nga xam ne mooy texe mooy yób mooy yóbbu ndam li de léegi nag bi ñu waxantee lii ana nan la Seydina Muusa daal di tontu ak ñoom it lan lañ ko wax